ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim afaman huwa qaa'imun ala kulli nafsin bimaa kasabat wa ja'aluu lillahi shurakaa'a qul sammuuhum am tunabbi'uunahu bimaa laa ya'lamu fil ardi am bidaahirin minal qawl bal zuyyina lilladina kafaruu makruhum wa sudduu an ilsabili wa man yudlil illaahu fama lahu min haad suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak ñett mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam afaman huwa qaa'imun ala kulli nafs moo afaman ndax ki nga xamante ne nii <coughs> huwa moom qaaimun mooy ki nga xam ne moo taxaw ala kulli nafsin ci bakkan bu ne bima kasabat ca la nga xamante ne nii moom lay fàggu kooku nag mooy kan mooy ki xam <clears throat> bépp bakkan li muy jëf ci yiw wala li muy jëf ci li nga xamante ne nii mooy safaan te kooku du kenn kudul boroom bi tabaaraka wa taala moo ndax boroom boobu tabaaraka wa mi nga xamante nii moom non moo taxawu boppam mooy alxayul qayyum moo taxawul boppam waaye lépp lu am mooy li nga xam ne moo ko taxaw muy mbindeefam yi nekk ki nga xamante ne nii mooy soppadaku ci seeni mbir waaye mooy ki leen di wërsëgal di leen xéewalal di leen tëbb di leen defal lu ne kon nag ki nga xamante ne nii mooy fay bakkan bu ne nag la nga xam ne moom lay fàggu di ko jëf waa kooku moom bu defee lu baax muy lu baax bu defee savaan kooku am li nga xamante ne nii safaan waa ndax kooku noonu di boroom di tabaaraka wa taala moom waaw kooku moom est-ce jar naa ñuy bokkaaleek moom waa Quraysh nag lan lañ def wajaalu ñu daal di defal lillaahi ñeel boroom bii nga xamante ne moom lay wax fii ki taxawu boppam taxawu lépp te tamit bakkan bu ne ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne la nga fàggu moo ko xam saytu na la te dina la fay la nga jëf waa kooku moom waa Quraysh moo ban jukkeel lañ ko del lool wa jaalu ñu def lillaahi ñeel borom bi tabaraka wa taala shuraka ñoo xam ne ay ñuñ koy associer lañ de ñuñ koy bokkaaleel naan moom itam buñ koy bu ñuy jaamu yàlla daal war nañ ko ci war nañ leen ci boole suñu borom tabaraka wa taala ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wax leen ne leen qul waxal waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax leen sammuhum ay wokkoon kay comme loolu am na daa am yàlla daal ñoo xam ne ñoom ngeen di bokkaale ak ñoom këni ñoom dañoo yelloo tamit ñu leen di jaamu kon ay wa woo leen leen ci yoo xamante ne ci ay ay ay ay melo yoo xamante ni nii ñoom yu ñu def la yoo xamante ne nii luy feeñ la luy wane ne ñoom daal def nañu ay wa wooleen leen nee leen ay wa yéen laa hubal yow mi nga xam ne yaay aji bind yow yaa yow yow manaat haa yow mi nga xamante ne yaay dundal wala yaay dekkil wala yu mel noonu ay wa wooleen leen kon lool am bu dee nag defu ngeen loolu te ñoom xam nañ ne ñoom de toute façon seen xërëm yooyu dundaluñ kenn te reyuñu kenn xul nag waxal nag kon nag sam sammuhum ay wa wooleen leen kon ci tur yoo xam ne daal see day day wane seeni melo yi wane ne daal ñoom daal wax dëgg yàlla nag war nañ leen a boole nag ci li nga xamante ne nii mooy jaamu gii nga xamante ne nii moom ngeen war a boole moom ngeen war a jaamu seen boroom wéetal ko <clears throat> am tunabbi'una wala boog bu ngeen ko deful ay wa xabaar leen seen borom tabaaraka wa taala bima laa ya'lamu fil ardi ci loo xam ne xamu ko ci kaw suuf ndax ñii ngeen ne moom moom ñoom Hubal ak Kilaat seen xërëm yii ngeen di jaamu moom borom bi moom xamul ñooñu ko ñoo xamante ne ay yàlla lañ léegi nag comme que yéen a xam daal waa Quraysh kon daal yéen a xam loo xam ne daal yàlla xamu ko léegi kon leeralal leen borom bi ay wa xabaar leen ko am wala boog tunabbi'unahu ay boroom bima la ya'lamu fil ard ci loo xam ne moo xamu ko walla ci kaw suuf ba léegi yéen a koy wax daal am <coughs> wala wala bu dul loolu rek bi zahirin min al qawl wala rek mu nekk loo xamante ne nii mooy ngeen ci njortu la yoo xam ne ay caaxaan la yoo xamante ne nii amul loo xamante ne dara lu ko soutenir mooy ne bu ngeen deful lii am mooy kon li ngeen di wax nekkul lu dul mooy bal li am ba des mooy bi zahirin ni naa qawl yéen li ngeen di wax nekkul dara lu dul ay njortul loo xam ni ko du dëgg walla loolu mooy ni nga xam ne noonu la demee am bi zannin mooy wala boog yéen ci ay njort daal ci ay kàddu daal ngeen ko tey ay caaxaan ay wax yoo xamante ne amul benn réyalité bu ko soutenir mooy te lii nag mu ne am bi tekkiwul ne dañuy demandé boo est-ce que noonu la demee mooy dëgg-dëgg lii la voilà mooy li ngeen di wax yëpp lii la ndax ñii ngeen di bokkaalee seen borom tabaaraka wa taala binduñu tus te amu ngeen lenn loo xamante ne nii ñoom ñoo koy indi comme lor way la di jañ loo xamante di indi koom njariñ tey jañ li nga xam ne mooy lor kon nag mu ne <coughs> bal yamba des zuyyina lil ladina li tax daal seen xërëm yi ñuy jaamu di ci bóof daal mooy li am mooy bal yam ba des na des noo dañ dañoo taaral li lilladina kafaru ñeel ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo weddi seen boroom tabaraka wa taala makrahu makruhum mooy seen pexe yi ñu nekk seen kéefër gii ñu nekk dañ leen ko taarala taaral te ki leen ko taaral nag du kenn ku dul iblis mu bon mi këne lii mooy li gën boo gisee gaa yi nga xamante ne nii gëmuñu yàlla ay ay ay ay idée gëm ay idéologie ak yoo xamante ne ay système yu ñu teg ñoom say saytaane dalee na leeralal mbir yi bañ jàpp ne ñoom gis nga makruhum mooy seen pexe yi nga xam ne moom lañ teg ngir di ci dund daal nee nañ daal mooy soobuwaay bi nga xam ne moo gën seen pexe yi te du seen gara seen kéeféer gii loolu kenn rafetalu leen ko taaralal leen ko xudul saytaane wasuddu an sabil mu daal di leen dëddale yoonu lislaam yoon wi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala daal di gërëm wa man yudlilillah te képp koo xam ne borom bi tabaaraka wa taala seetaan na la ci maandu teem nga daal di sànku fa ma lahu min haad kooku de amul kenn koo xam ne ca gannaaw ba ko borom bi seetaanee azza wa jalla ku ñëw ne moo koy ginde mu ne lahum ñeel na leen adaabum mbugal fil hayaati dunya ci dundu gu jege gii di àddina wala adaabul aaxira waaye gis nga mbugal ma nga xam ne nag mooy nekk ca bés bu mujj ba muy al-aaxira ashaq moo gën tar te moo gën a diis te moo gën a ñàng de wama lahum te nag du leen ñeel minallahi bu karoogee bu ma leen di teg mbugal mi fii ci àddina wala allaaxira ba gën a tar ñoom de du ñu am minallahi fa seen boroom tabaaraka wa taala mi waq koo xam ne moo leen di fegal daal di leen jañal li nga xam ne mbugal mi leen seen boroom tabaaraka wa taala di teg loolu do am de suñu boroom tabaaraka wa taala di wax nag way ngëm yàlla yi mu ne masalul jannati di gox way ngëm yàlla yi nga xam ne ñu ngi leen di weddi di woote ñu leen di weddi ba pare di leen duma di leen bundu xatalaka xoñoñal ci kaw suuf rawatina suufu si jamono joo jële di leen yëgal ne muñ leen rek ci jaamu yàlla ji ngeen ne ak muñ leen ci li leen ciy dal te xam ne lii ma leen di wax moo leen di xaar muy masalul jannati misaalum aljana allati bi nga xamante ne nii wa'ida almuttaquun moom la ñu dig ñi nga xam ne ñooy waga mooy way ragal yàlla yi tajri day daw min tahtiha al anhaar ca roram lay daw al anhaaru dex ya muy dex ya ñu gisoon rek suuratul qisaas wala suuratu sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy daw ca ronam ukuluha ay ñamam moññeefu àjjana de daa imun lu sax la du ñu toog ñu ne ah ah kat jeex nañu ñu ne mango kat amatul ci àjjana ndax saison wam jeex na mu ne loolu doo am ne ñu ne hoo hoo gars yi banane ndax nag pénurie de moo am ko waa comme ni ko àddina niñ koy xamee suñu borom ne mukk okuluha ñamam daa im day sax de wa zilluha na ko noonu keram day sax doom al àjjana keram day sax mooy loo xamante ne nii ndax foofu amul ñanaaj foofu àjjana amul naaj comme li suñu boroom waxoon ne foofu amul la duñ fa fekk shamsan wala zamharira aj mooy ajjana amul jant bi de soleil bi wala zamharira waaye du taa du du caagante ne mooy seddaa yu métti yooyu yu sibiri yooyule comme ni ñu ko waxoon ba ñu ko gisee ca saar boobale kon nag suñu boroom ne wa dhilluha akuluha da'imun wa mooy ay ñamam xéewalam lekk ya fa boroom bi tabaraka wa taala def foofu pénurie amul ay théorie de Malthus iblis du daw comme ni nga xam ne noonu lañ koy bëgg a gëmale darul daw sax fii ci kaw suuf gëmloo gaay ne bon li ci kaw suuf nag bés bu ngeen baree dootu leen dootu leen mën a yor loolu waxu kàccikat la bu dee rek kay da ngeen a toog loo xamante ne nii lu àddina bi mën a moom àddina bi yépp yow richesse su àddina bi vingt pour cent ci monde bi àddina bi daal du koy yor aakimoo ko ba pare yor ko di yàq-yàq gu rëy ba pare ñeneen ñi amul luñ dunde quatre-vingts pour cent yi ñu def ba pare ñu ne bon il faut limiter les naissances quoi ak gars yi bon ñii doonoo buñ baree duñ fi lan moo tee ni ni ni américain bi états-unien bi di dunde ak tubaab bi fii ci Europe li ñuy dunde loolu noonu excellent yàq gu mag la goo xamante ne nii bu ñu ko tasaare woon ñoom ñoom ñoo yor vingt pour cent ci àddina bi mooy fu ñaari fukki téeméer ñoom ñoo yor li nga xam ne mooy mooy génn ci kaw suuf si loolu lañ koy waxe ñoom kon nag ñooñu buñ la bëggee gëmloo ne mbir yi du dox mooy ñoom dañoo bëgg daal gaa yi bu kenn mel ni ñoom wala bu te ñoom parewuñu ngir ni ñuy dunde ñu soppi ko loolu nag moom seen affaire la waaye daal yooyu amu fi ne mooy yu maltus yooyu sax daa dawul fii bay daw balee kon nag ukuluhaa daa'im laaj ñamam ak lekkam de ay firuyom yooyu le daayimun dafay sax wa zilluhaa ak la nga xamante ne nii mooy keram uqbata loolu le uqba alladina amaril uqba alladina taqaw mooy mujjanteelu ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen borom tabaraka wa taala